أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الميسور الجزء الثاني kon incha allahu taala tey ñu ñëwaat ci téere bi lii di suñu vingt-huitième cours pour tey mu waroon a nekk al fi'lul mudari'ul mu'tallul aaxiru euh, loolu mooy lan moom lañu war a gis tey incha allah waaye balaa boobu dañuy corriger exercice yi nga xam ne ñoo concerné woon al munaada muy ki nga xam ne moom lañuy ñuy woo euh, ñaari exercice la woon dane tamrinaani udbut xarakatama lawnu ahmar bi ci njëkk maasal li nekk en rouge bu njëkk bi yaaraaxi baa bi tegoon ci ñooroon commence almaj daal bi tegu ci waroon commence i'mal lahu boo koy maas lii ngay wax yaaraaxi bal majdi yaaraaxi bi ci tegu woon moo doon yaa faa laam bi tegu ci laam boobu ñu waroon commence alxay raa bi tegu ci raa boobu ñu waroon commence abshir bil xay bi tegu ci ñooroon ko léegi boo koy maas danga naan yaa fa'alal xayri yaa fa'alal xayri abshir bil xayri yaa fa'alal xayri abshir bil xayri bi ci tegu woon mu doon yaa xaali daal bi tegu ci ñooroon ko maas laa taabu daal bi tegu ci ñooroon ko illallah haa bi tegu ci ñooroon commence maas danga naan yaa xaalidu yaa xaalidu laa taabud sukun laa taabud laa bii laa lan la naahiya damay tere bul jaamu bu doon laa naafiya la lan laay wax laa taabudu waaye boobu du laa lan comme laa aabudu maa taabudu na boobu damay lan damay dàq alors que bii nag damay tere laa taabud kon laa taabud illallaaha bul jaamu kudul buur yàlla subhaanahu wa taala bi ci tegu woon mu doon arib ma lawnu ahmar i'raabal li nga xamante ni daa nekk en rouge ba'da a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim yow yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam jihaadal xeexal ak yéeféer yi ak fiq yu bon yi te nga mer seen kaw léegi yaa ayyuhan nabi moo ci nekkoon en rouge léegi bu dee loolu lan ngay wax danga naan yaa xarfu nidaa xarfu nidaa i mabniyun ayu moom mooy munaadaa bi mabniyun ala dammati haa xarfu tanbiih mabniyun haa xarfu tanbiihi mabniyun annabiyu moom moo nekk badal min ayu marfuun bi dammati yaa ayyuhan nabiyyu annabiyu kon badal la moo remplacé ayu dañ ko rafaa bi dammati bi ci tegu woon ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yaa maryamu anna laki haadaa la ko seydina zakariya doon wax yow maryam bu duggee gis mu yor ay fruits yoo xam ne amuñu ci dëkk bi amuñu fenn fii moom mu ci xéewlu mu ne ko foo foo jële lii yaa maryamu kon yaa maryamu moo ci nekkoon naaru danga naan yaa xarfu nidaai mabniyun maryamu munaada mabniyun ala dammati li annahu alamun mufradun dañ naan kon moom maryamu munaada la mabniyun ala dammati moom dañ ko mabni ci kaw ci damma li annahu ndax moom alamun tour le prénom la mufradun tey benn mariamu loolu moo doon exercice yooyu léegi nag tey suñu kuuru tey di vingt-huitième cours ci ni mu toftalee téere bi muy al fi'lul mudaari'ul mu'tallul aaxiru euh, dafa am ñaari affaire yuñ premier al fi'lul mudaari'ul mu'tallul ak as-saxiixul mais as-saxiixul aaxir mooy bi ñépp xam rek bu Euh, fi'lul mudaari as-saxiix loolu gisoon nañ ko al-mu'tal al fi'lul mudaari mooy verbe présent continue walla ak futur neewoon naa la inaccompli c'est pas loolu dese na des na des na finwul ndax présent continu yaa ngi gis waa ji di lekk nii nga wax ba pare ñu ne la inaccompli pourtant moom mu ngi mu ngi accomplir affaire bi en train de le faire moo tax ñu doon wax présent continu ak futur wala futur léegi loolu mooy fi'lul mudaari al mu'tal nga ne i eh, al masoon nañ ko ci gis de ana la waaw gisoon nañ al fi'lu saxiixu wa ghayruhu bi ñuy gisoon dañ ne woon euh, verbe dafa verbe en arabe dafa composé ci ñaar al fi'lu saxiix ak al fi'lul mu'tal al fi'lu saxiix mooy les verbes réguliers al fi'lul mu'tal mooy les verbes irréguliers yi nga xam ne moom fala fala day bari yu ñuy changer te tamit ñoom daanaka pour nga takk leen ci benn mbir du jafe day jafe al fi'lu sahih gisoon nañ ci ne moom dafa diviser woon ci ñett al fi'lu saalim comme comme comme lan comme dara sa al fi'lu mudaaf mooy al mudaafu comme marra romb na nga xam ne fin bi dañ koy shadda al fi'lul mahmuz boobu nag mën naa nekk mahmuz mooy boo xam ne dafa am hamza soit mahmuzul fa'i bu boobaa kom akala mahmuzul mahmuzul euh, fa ah, waaw ma ma ma mahmuzul fa'i loolu comme akala mahmuzul ayni kom kom bu ma nee la laaj na mahmuzul ayni mooy ayni mooy fa bi mooy mafhumul faay a bi comme que moom moo nekk deuxième bi fa a la bi mooy hamza bi ci foofu côté boobu lay nekk mahmuzul laa mi mooy fin bi koom comme qaraa ak badaa badaa moom mafhum mahmuzul la la mahmuzul laa mi yooyu ñoo doon ci fi'lu mahmuz kon fi'l sahih a fi'l dafa composé woon ci as-saalimu ak al mudaafu ak al mahmuz mu am nag lool moo doon verbe régulier yi verbe irrégulier yi nag muy al fi'lul mu'tal mooy verbe bi nga xam ne dañu am problème la dañoo am la léegi dinañ la wax illa boobu mooy lan waxoon naa la du illa comme ci xadiis mais daal mooy défaut dafa am défo mu ne boobu nag dafa amoon liñ gisoon mooy dafa composé woon ci ñett al fi'lul misaal al misaal mooy boo xam ne dafa commencé dafa am comme lu mel ni wa début bi comme comme wadaa ak wajada nga xam ne yooyu al fi'lul misaal mooy fi'l boo xamante ne nii comme bi ma la jox sànq wadaa ak al mu tegu ci al fi'lul ajwaf al fi'lul ajwaf moom lañ doon wax concave ci français lañ koy wax concave nga xam ne xarfu la bi day nekk lan ci digg bi par exemple comme xarfu la après li tax tudduma ko nag mooy dañ ciy ñëw moo tax comme xaala ak xaafa ainsi de suite ajwaf an naqis mooy défectueux boo xam ne dafa wàññeeku boobu comme daa nga xam ne fin bi loolu nag ñooy ñett yi ñooy ñett yi li composé al fi'lul mu'tal al mu'tal léegi nag mu ne al fi'lul mudaari' suñu kuuru tay bi mooy al fi'lul mudaari'ul mu'talul aaxir kon buñ nee mu'tal xam naa ne kon waxuñ saxiix lool moo tax ma ne la dafa am ñaar al fi'lul mudaari' as saxiixul aaxir ak al fi'lul mudaari' al mu'talul aaxir al saxiixul aaxir loolu yomb na comme ay ay ay kataba loolu moom garaawul mais bi ñuy gis tey te mooy bi euh, am problème mooy al fi'lul al mu'tallul bi nga xam ne fin bi dafa am problème ci biir al mu'tal da nga ciy gis luñ naan illa léegi nag moom la lay définir lii lan mooy al fi'lul mudaari'u al la al fi'lul mudaari'u al mu'tallul mu def bayna qawsayni mooy awil fi'lun naaqisu wala mooy al fi'lu naaqis loolu mooy lan gis nga sànk dañ ne al fi'lu mu'tal dañ ne la woon liñ gisoon al fi'lu saxiix ak al lu mu'tal ñoo am verbe les verbes réguliers as saxiix mooy yi nga xam ne dañoo normal ak les verbes al mu'tal yi nga xam dañoo am problème waxoon nañ la verbe yi am problème al yi nga xam dañu am la illa dina yii nii lan moo tax ñu tudd leen illa di nga ko xam léegi mooy yoo xamante ni verbe yoo xam ne dañoo am xuruuf benn ci xarfu illa yi dañoo nekk ci seen biir bu dee xarfu illa bi dafa nekk ci kanam moom la ñuy woowe ci kanam xarfu illa après dina la wax mooy yan bu dee wala nañ ko wax léegi mooy alif bi alif alif ak yaa yaa boo xam ne du am ñaari tomb ci suuf comme bu ma nee Moustapha bu may bind Moustapha ak ak ak ak Moustashfa yaa loolu di xëcc noonu du ci def alif yaa la bu lay nekk mais yaa boo xam ne kenn du def point ci suuf ñu koy woowee alifun maqsuura kon alif la ak alifun maqsuura ak waaw ak yaa boo xam ne dafa am ñaari tomb kon ñeent yooyu ñoom ñooy xuruufil la loolu mooy. xaraf yi nga xam ne ci français dañ leen di woowee les voyelles les en arabe dañ naan voyelle arabe ñu wax yii alif bi yaa bi waa bi ak yaa bi ñoom nii xaw ma ndax jub naam déet mais daal gis naa ne loolu la ñuy wax surtout ñuy def ay sa ay côté grammaire arabe di ko jële ci français gis naa loolu la ñuy wax léegi yow daal yaay xool ndax man comme que affaire bi affaire terminologie la te comme li ñuy wax amul euh, la mushahar fil istilah amul lu ñuy diingatante di ci mere nit ci istilah moo tax à chaque fois manaan la yow yaay xool ba xam est-ce que loolu lu ñu wax yow li nga comprendre lool la la joxam déet kon xarfan lay alif la bi ñu xam comme bu ma nee ba mu bind ba mais baa alif boobu mu ciy xëcc ak aliful maqsuura mooy comme mustashfa loolu wala qadaa àtte na comme loolu noon yaa boobu nga xam ne mooy xëcc te kenn bu ci def ñaari tomb ak yaa bi nga xam ne dafa am ñaari tomb ak wa loolu ñooy xuruful illa léegi nag al li tax ñu leen di tuddee mooy verbe am problème yi yi nga xam ne mooy bu loolu problème yi la leen ci jublu mooy boo verbe la yoo xam ne dañoo am benn ci xarfu illa yi bu dee xarfu illa bi dafa nekk ci kanam moom lañuy tuddee al fi'lul misaalu al fi'lul ja comme xam nga wa ci xarfu illa yi la bokk boo ko gisee mu tàmbalee benn verbe mu commencé xaraf lettre wa kon danga naan lii kat xarfu illa la comme wa da a wa ja da ainsi de wadaa wadaa yooyu yépp dangay raan xarfon xarfu illa lañ kii lañ woo fi'l mu'tal lañ mais ñoom lan lañ leen di woo misaal al fi'lul misaal mooy bu dee xarfu la bi dafa nekk ci kanam bu dee nag xarfu illa bi dafa nekk ci digg bi moom la ñuy woowe ajwaf gis nga ajwaf dafa jóge ci moo jawf ñoo bokk jaw fu mooy ci biir comme que ci biir comme que affaire verbe trilitère la ñuy doon bu nekkee ci kanam nekkul ci biir bu nekkee ci fin bi nekkul ci biir pour mu nekk ci biir mooy kon ci millier bi lay nekk léegi nag bu xarfan la bi nekkee ci milieu bi loolu la ñuy tudde al aj wax muy concave loolu tamit lañ koy waxi ñoom ba léegi yow it noonu la mooy noonu ab tur la buñ ko tuddee noonu aj wax ci concave loolu la ñuy wax ñoom ci grammaire comme ni ma wax sànq kon bu dee benn ci xarafu la ñeent yi dafa benn da ca nekk ci kat ci digg bi loolu lañu naan fi'lul ajwaf comme qaala nga xam ne alif boobu di xëcc ci digg bi la nekk entre qaaf bi ak laam bi baa entre baa bi ak ayn bi ci la alif bi nekk taw xarfu illa la loolu lañuy ñuy tudde al fi'lul ajwaf al fi'lun naaqis nag mooy lan mooy cette fois-ci ban moo des mooy bu mujj bi dañ ne la bu nekkee bu dee xarfu la dafa nekk ci kanam loolu la ñuy tudde fi'l misaal bu nekkee deuxième position te mooy comme que ñetti lettre lay doon bu nekkee ci première lettre bi loolu la ñuy tudd moom la ñuy tuddee finlu misaal al fi'lul misaal bu dee dafa nekk ci deuxième bi te mooy milieu bi moom la ñuy tuddee al fi'lul wax benn ci des mooy bu dee dafa nekk ci fin bi bu boobaa lañ koy woowe al fi'lun naaqisu al fi'lu an-naaqis te loolu moo ñu gën a inter moom moo ñu intéressé tey al-fi'lu naaqis mooy bi nga xamante ne nii fin bi fala xarf benn ci xarafu illa yi nekk moo tax al-fi'lu al-mudaari al bi nga xamante ne nii moom dafa am xarfu illa dafa am problème lan moo lan la ñuy tuddee am problème foofu mooy dafa am benn xarfu ci xuruufu illa yi yiñ la wax sànq boo xam ne moom moo nekk ci fin bi verbe trilitère boobu ñetti lettre ñetti xaraf yi xaraf bu mujj bi dafa nekk benn ci xarfu illa loolu la tuddee al fi'lu naaqis kon boo tax ñu naan la mu'tallul laami mu'tallul laami ku la ko wax mooy ne mooy lii rek mooy al fi'lu naaqis mooy verbe boo xam ne fin bi moom moo nekk moo am xarfu illa comme qadaa daa ak rama ak radiya ainsi de suite kon ci gàttal loolu la léegi nag loolu benn explication la woon pour bëgguma ci woon a dugg noonu mais foog naa baax na ndax ça éclaircit ça éclaircit beaucoup day leeral lu bari léegi kon ñu ñëw ci suñu cours kon mu ne al fi'lul mudaari'ul mu'tallul aaxiru mudaari' mu ne fi'lul mudaari' al mu'tallul aaxiru kon jàppal al fi'lul mudaari'ul mu'tallul aaxiru mooy lan al am naaqis mooy li ñu wax sànq mooy dernière position dernière leetre bi ci verbe trilitère bi moom mooy am benn ci xarafu illa yi bu boobaa moom la ñuy woo al fi'lul mu'tal al axir li mujj ndax li mujj lettre bi mujj mooy na ndax al fi'lul mu'tal mooy verbe irrégulier xam nañ ni am na bi ñu la wax misaal ajwaf ak naaqis léegi yow bële yële moom réglé nañ leen mooy ni kon du bi al aaxiru bu fin bi lañ wax lettre bu mujj bi kon loolu mooy al lu naaqis moo tax mu def bayna qawsayni al fi'lu mudaari' al mu'tal al aaxir fi'lu mudaari' verbe verbe irrégulier euh, présent continu wala futur al mu'tal bi nga xam dafa am xuruuf benn ci xarfu illa yi al aaxir bi nga xam ne problème am fi nekk fi xarfu illa bi positionné mooy ci fin bi moo tax mu bayna qawsayni entre parenthèses awil fi'lu naaqis dañ koy woow al fi'lu naqis mooy bi nga xam dafa wàññeeku léegi da koy définir mu ne huwa nuqtataani huwa al fi'lu alladhi fi aaxirihi xarfun min axrufi al illati alif nuqtataani alif yaa maqsuura waaw wa yaa loolu ñooy xurufin la yooyu day définir mu ne al fi'lul mudaari daanaka wax naa ko sax ci biir bi ma tollee ci al fi'lun naaqis mooy lii rek mooy définition al fi'lul mudaari'ul mu'tallul aaxir mooy al lu naaqis bu bu wax benn la bu la neexee nga ne al fi'lun naaqis bu la neexee nga ne al fi'lul mudaari' al mu'tall sauf que al fi'lun naaqis da gis ne mën na nekk lan maadi mais fii comme que ñun mudaari' moo ñu moo ñu amal solo moo tax mu ne al fi'l léegi kon mu ne. huwa moom al fi'lu al mudari' al mu'tal al huwa moom mooy al fi'lu mooy verbe bi nga xam ne verbe alladhi bi nga xam ne fii aaxirihi ci wam ci jeexitalam xarfun dafa am benn xaraf min ahrufil illati benn ci xarafu ne nag xarafu illa alif bi ñu waxoon alif waxuma hamza de waxuma alif bu am alif rek buy xëcc comme baa raa yaa boobu laa wax ak yaa bi nga xam ne comme mustashfa yaa boobu nga xam ne ak murtada mustafa ainsi de suite yooyu nga xam ne yaa bi leen di yaa bi xëcc fin bi moom dafa nekk lan yaa boo xam ne amul ñaari tomb ci suuf boobu day xëcc comme alif moo tax alif maqsuura lañ koy woowe ak waaw waaw tamit mooy ñetteelu wa comme wa wa wa daa wala wa daa wa boobu ak yaa bi yaa bi yaa bi bu nekkee tamit ci fin bi moom lañuy woowe xarfu yooyu ñooy de toute façon fin bi fépp ci yam loolu mooy xarfu illa yi alif bi yaa bi amul ñaari tomb waaw bi ak yaa bi am ñaari tomb kom niñ ko waxee léegi léegi nag mu ñëw ci defal la ñetti tableau mooy kaa bi nga xam ne al mudaari'ul mooy fi'l mudaari' mutallul aaxar bu dee al aaxir bokk bu dee dafa nekk mudaari' marfon boo xam dañ ko war a rafaa loolu mooy tableau bu njëkk bi bi ci tegu mooy bu dee dafa nekk al mudaari' mooy al fi'lul mudaari'ul mu'tallul dañ ko war a nasab al mansuub ñan lañ koy nasabe ak tamit bi mujj mooy bi ñëpp xam al fi'lul mudaari' al majzuum bi nga xam ne bu boobaa fi'lul mudaari' mu'tallul aaxir ñu ko waree jazam nan lay demee léegi xarfu illa yi alif la yi nga xam ne moom la joxe fii moom la def ci biir tableau alif waaw ak yaa alif waaw ak yaa ndax la ndax ci mudaari lañ nekk bul fàtte ne nekkuñ ci maadi bu doon maadi man nga ne rama mais rama bu boobaa mudaari comme que mudaari lañ nekk kon alif bi nga xamante ni alif maqsuura la boobu da moom ban dañ am fii place ndax alif maqsuura moom day nekk ci maadi yi xam nga exemple yi ma joxewoon sànq ay tur la Mustashfa Murtada Mustafa loolu ay tur lañ mais ñun newuñ ciy tur lool loolu c'était juste pour exemple mais ñu ngi ci ay fi'l bu dee fi'l mooy comme bu ma nee rama sànni na loolu fi'l mudaari' la fi'l maadi la alors que ñun al fi'lul mudaari' lañ nekk bu boobaa rama yar mii ngay wax kon yaa bi nga xamante ne nii du am ñaari tomb ci suuf boobu mënu fee dugg ndax moom moom bokkul ci mudaari moom maadi rek la mën a nekk comme rama kon xarafu illa yi nga xam ne ñoom ñoo mën a kon participer ci al fi'lul mudaari al mu'tallil ñett al ñett la alif bi ak waaw bi ak yaa bi nga xam dafa am ñaari tomb ci suuf moom lañuy wax yaa sax beneen bi alif maqsuura lañ koy wax mooy yaa bi amul ñaari toom léegi ci tableau bi day def kon xarful la joxe exemple ba pare wax la jox exemple bi verbe bi nekk lañ koy eh, analyse lañ koy inrabe non lañu koy conjuguer ba pare nag mu jox la nag naka lañ koy inrabe léegi nañu commencé bu dee mudaari'ul marfoo la al mudaari'ul marfu' mooy al fi'lul mudaari'ul mu'tallul aaxiru bu dee dama koy conjuguer ah mudaari'ul ba ma bëgg mu nekk mudaari' boo xam ne marfu'un la mu ne bu dee alif bi boo xam ne par exemple alif bi ndax alif bi euh, li ma fàtte woon a wax li ma bëggoon a préciser mooy alif bi comme rama man na nekk ci fi'l mudari' mais bu boobaa euh, mooy mooy ma alif bi yaa bi yaa bi nga xam ne du am deux tomes bi ma joxoon exemple mustashfa ainsi de suite yooyu tur lañ mais bu dee verbe comme rama dinañ nekk li ma bëggoon wax mooy du nekk yi rek mais dañuy nekk mudari en même temps mais bu boobaa kenn du leen woowee yaa wax naa la sax turam du yaa turam alif maqsuura lu tudd moo tax dañu naan alif rek am na moo tax ñeen ñi bu ñuy wax xuruful illa yi dañ naan ñett la dañ naan alif yaa bi ak waaw mu jeex ci biir alif bi ñuy wax yow yaa ciy xamaale ne aliful maqsura muy alif bi nga xam ne yaa lañ koy binde bu amul ñaari tomb boobu ci la voilà ñett rek lañu ndax alif ñu ne alif aliful maqsura mooy bi nga xam ne yaa comme rama nga xam ne yaa boobu duñ am ñaari tomb ñoo fiy nekk ñoom dañuy jàpp ne de façon buñ ne alif rek jeex na kon ñu ñëwaat kon ñett yooyu ñoo mën a am alif bi kon mën naa nekk lan soit mu nekk alif comme yaa yaa boo xam ne alif a ko xëcc wala mu nekk comme rama yaa bi nga xam ne moom du am ñaari tomb kon mu ne nañ commencé al fi'lul mudari'ul marfu' al mudaari'ul marfu' bu ma amee par exemple boo xam ne alif verbe boo xam ne damay ut verbe boo xam ne bu ma ko conjuguer au mudaari' mooy lu fi'lu mu'tal lay doon bu am problème irrégulier mais boo xam ne alif la war a jeexe soit alif bi nga xam ne comme alif bi xëcc yaa bi wala alif bi nga xam ne yaa bu amul ñaari tomb comme ma ne yaa wala yaa bi nga xam ne amul ñaari tomb comme raman mu ne exemple boobu ci boo xam ne fin bi alif la xarf mu nekk xarfun min xurufil illa tax ñu naan fi'lul mudaari'ul mu'talul aaxir yaxsha mu ne am si la yaxsha yaxsha doo ko bindeeg shiin ak alif buy xëcc bi xëcc comme alif noonu déedéet bii alif maqsuura la bu ma nee alif maqsuura léegi nañ jàpp lool alif maqsuura mooy yaa boo masoon nañ ko fay wax sax mais mooy yaa boo xam ne amul ñaari tomb léegi bu jaratu dootuma préciser ndax précision yi day gën a jël temps te man na dem ba ci biir sa jaxasi mbir yi léegi bu ma nee alif maqsura mooy yaa te loolu la mooy yaa boo xam ne amul ñaari tomb bu ma nee alif tout court mooy alif bi ñu xam comme bu ma nee la ba ëndil baa nga yokkal ma ci benn alif ne baa loolu mooy alif tout kon léegi yaxsha yaxsha moom dafa nekk lan Euh, yaxsha dafa nekk jeexe alif maqsuura kon ñu xam ne kii kon finlu lu la boo xam ne mu'tallul aaxiri mu'tallul aaxiru boog fin bi dafa am xarfu illa mooy alif maqsuura bi bii nag nan nga koy i'raab bi mu ne marfu'un bi dammatil muqaddarati dañ naan moom marfu'un dañ ko rafaa bi dammatil muqaddarati mooy damma bi nga xamante ni ni moom kenn indiwu ko fi mais daa am loo xam ne comme daa am luñ ko luñ ko natteel buñ nee taqdiruhu par exemple comme yi ñu doon wax ci at taqdiruhu huwa liñ koy nattale mooy huwa mooy dañ koo nattale damma bi nga xam dañ koo nattale ngay wax mais damma bi nekku fi loolu rek ngay wax dang naan yaxsha fi'lun mudari'un marfu'un bi dammatil muqaddarati bi nga xam ne dañ koo nattale foo tudde foo dégg ñu ne lu ñu nattale rek mooy moom nekku fa mooy li ma doon wax euh, bu ma nee samirun akala ma ne samirun mubtada akala fi'lu maadin mabniyun wal fa wal fa'ilu damirun marf damirun mabniyun taqdim damirun mustatirun damir la boo xam dafa nëbbatu taqdiruhu li ñu koy nattale mooy nekku huwa mooy huwa ci noonu moo fii benn la naan bi bi dammatil muqaddara damma bi nga xam dañ ko nattale te nekku fi mais loolu noonu lañ koy kon danga naan yaxsha moom alif la jeex alif maqsuura boo koy analyser ak naan fi'lu mudaari'un marfu'un bi dammatil muqaddara léegi mu ne la kaay ma jox la waxoon nañ la xurufu illa ñett la gis nañ alif léegi boo xamante ne verbe mudaari' boo xam ne présent continu boo xam ne dafa jeexe waaw verbe mudaari' boo xam ne dafa jeexe waaw nag mu ne la kaay ma jox la ci exemple yad'u daa yad'u yad'u nga gis ne ayn bi waaw moo ko xëcc yad'u lii lépp fi'l mudaari' la mar marfu' danga naan kon boo koy inaab danga naan marfu'un yad'u marfu'un bi dammati almuqaddarati fi'lu mudari' marfu'un bu ñu rafaa bi dammati almuqaddarati damma bi nga xam ne dañ koo nattale te nekku fi moom mooy doo ko gis réellement léegi mu des bi nga xam ne yaa la comme que ñett lañ yaa bi mu ne la exemple yar mii rama yar mii yii yëpp dangay gis fin yi lan la jeexe xarfun min xuruufil illa yaxsha alif maxsuura yadu waaw bi la xëcc moo bi koy xëcc yar mii yaa bi koy xëcc muy ñett yooyu yépp xuruful illa la kon yar mi nan nga koy i'raabe moo yëlee yam dangaan marfu'un fi'lu mudari' marfu'un bi dammatil muqaddar dañ ko rafaa ci damma bi nga xam ne dañ koo nattale te nekku fi réellement nii gisuñu ko loolu mooy li jëm ci al mudari'ul marfu' léegi nag mu des al mudaari'ul mansuub waa léegi bu dee mudaari' bi dañ koo war a mansuub nag kon xasha yaxsha bi damay ñëw rek na yaxsha ndax al fi al fi'lul mudaari'ul mansuub mooy lan mooy fi'lu mudaari' boo xam ne benn ci nawaasi bi dañ cee dugg an ay lan ay idan kay yooyu ak laam boobu laamu li kay boobu ak ainsi de suite liñ gisoon mooy nawaasib yi nga xam dañuy nasab bu ñu ko jiitoo lool la ñuy jiitoo fi'lul mudaari' loolu lañ naan al fi'lul mudaari'ul mansuub al fi'lul mudaari'ul marfuu' nag mooy boo xam ne amul ci kanamam naasib amul ci kanamam jaazim kon nag yii nii kon dañuy jël même exemple yi yaxsha yad'u yarmi ñu jël an wala lan wala seeni mbokk def ci kanam mu nekkoon kon yaxsha ba léegi mooy bi nga xam ne alif maqsuura la jeexe fi'lu mudaari' bu jeexe fi'lu euh, alif maqsuura boo dugalee lan bu boobaa dang naan lan yaxsha nga gis ne yaxsha bu dee marfon la ak bi lan duggee gisoo différence ndax lu tax ndax damma bële comme que damma bi nga xam ne moom la doon changer di ko def fatha moom dañu ko lan muqaddara nekku fi dañ ko doon dañ koy nattale kon moo tax moom bi mu ñëwee changé wul lan yaxsha nga ne lan lan yaxsha moom moom lan du ragal léegi lan moom ragalul léegi nag nan nga koy i'raabe lan yaxsha mu ne mansuubun bil fatxatil muqaddara moom it dañ koo nasab bil fatxa ci fatxa al muqaddara bi nga xam dañ koo nattale te moom tamit kenn gisu ko xam nga lan yaxsha ana fatxa bi mooy fin bi lañ la waxuñu la nga naan ma yaxsha shiin bi déedéet yaa bi lañ wax ndax moom mooy fin bi xaraf bu mujj bi comme que yaa bi moom gisoo fi li ñu ko nattale mooy gisoo ko bu boobaa nag dañu naan lan yaxsha lan yaxsha boobu alif boobu noonu nga xam ne alif maxsuura la moom fatxa bi bi li ko waroon na fatxa muqaddara dañ koo nattale mais kenn du ko gis dañ naan kon yaxsha fi'lu mudaari' mansuubun bil fatxatil muqaddarati léegi ñu ñëw bi nga xam ne waaw la mooy daa yadu lañ joxe woon boo ci dugalee lan danga naan nag bi lan yadu wa lan yadu wa boobaa nag bu niñ koy analyser mansuubun bil fatxati zaahirati boobu mënoo wax muqaddara ndax dafa leer waa bi maas nañ ko léegi xam nga yaa bi lan yaxsha waxuñ lan yaxsha ya déedéet lan yaxsha kon moo tax nga ne mansuubun dañ koo nasab bil fathatil muqaddarati ci fatha bi nga xam ne dañ koo nattale ah, alors que fii waaw bi nga xam ne muy xarfu illa bi nekk ci yad'u dañ koo maas lan yad'u wa bu boobaa kon da nga naan fi'lun mudaari' mansuubun ndax lan moo nekk ci kanam bil fatxati zaahirati fatxa bi nga xam ne dafa feeñ léegi nag mu ñëw ci bi nga xam ne yaa la jeexe dernier xarfu illa bi yar mii lañ joxe boo duggalee lan danga naan lan yar mi ya lan yar mi ya lan yar mi ya boobaa danga naan mam ni nga koy i'raabe mansuubun bil fatxati zaahirati moom it dañ koo nasab ci fatxa bi nga xam ne dafa feeñ ndax lan yar mi ya wax nañ ya bi yabaa ngoog feeñ leer nañ lan yar mi ya dafa leer nañ dañ ko maas yii nag lan moo tax mu demee nii mooy yi nga xam ne dafa nekk ay yaxsha qadaa yaqdi yaqdi bu doon kook tamit da nga naan lan yaqdi ya mooy bu dee yaa bi yaa la jeexe bu boobaa bu nasab naasib yi benn yooyu duggee boobu da koy maas bu dee tamit waaw la jeexe mooy euh, fi'lu mudari' bi waaw la jeexe al mu'tal bi boobu al aaxir bu boobaa it boobu da koy maas alors que bu dee nag alif la bu boobaa kenn du ko maas comme que kenn du ko am moo tax nga naan mansuubun bil fathatil muqaddarati alors que yi nga xam ne maas nañ ko nag dafa leer boobu da nga naan mansuubun bil fathati ndax dañ koo maas lan yad'uwa lan yarmiya léegi nag mu des al mudaari'ul majzum yi nga xam ne dañ koy jazam ci alif nga xam ne fin mudaari' bi lay jeexe alif ak waaw ak yaa comme liñ ko xamee ba léegi verbe yaxsha boo dugalee lam jawaazim yi la ñuy dugal majzum mooy jawaazim yi ay ñoom lam ak ay mbokkam nga xam ne ñoom dañuy jazam dañuy def lan jasam mooy lan li ëpp lu muy doon mooy sukkoon bu lam duggee kon ci yaxsha danga naan lam yaxsha lam yaxsha gis nga walan tarda anka al yahuud wala nasaara radiya yarda lan tarda lan wa lam tarda walan walam walan tarda ankal yahuudu voilà mu ne koon lam lam yaxsha lam yaxsha lam yaxsha gis nga waxul lam yaxsha lam yaxsha bu boobaa danga naan majzumun bi xadfi xarfi illati bu dee nag lu ñuy war a jazam jazam moom boo ko waree def xarfu illa bi lan la koy def moom à chaque fois jazam moom day day effacer moom lamaki mboqam bu ñu duggee lam mooy mukk mooy tay tere déedéet lam yaxsha ragalul kii ragalul yàlla la lam yaxsha Allah kii ragalul yàlla lam boobu bu duggee rek lam moom moom moom ci kaay yépp moo xam bi nga xam ne alif la jeexe wala bi nga xam ne fi'lu mudaari moo tal aaxir bi nga xam ne waaw la jeexe wala bi nga xam ne yaa la jeexe moom fu lam duggee da xarfu illa bi dañ koy effacer moo tax yëpp boo leen neeraab da nga naan majzumun bi xadfi xarfil illati majzumun dañ koo jazam bi xadfi ci effacé xarfil illati xarfu illa bi dañ koo effacé ci loolu lañ ko jazame loolu mooy ne dañ koo jazam comme bu dee alif bi kon bu njëkk bi da naan lam yaxsha booy i'rab nga ne majzumun dañ koo jazam bi hadfi xarfil illati xarfu illati mooy yaa bi an yax yaxsha la woon ñu effacé ko di lam duggee mu def lam yaxsha bu dee waaw bi muy exemple bi ñu amoon yad'u la bi lam duggee nga ne lam dañ koo jazam moom boo koy i'rab bi hadf boo koy analyser bi hadfi xarfil illati ci effacé gu ñu effacé xarfu illa bi mooy lan waaw bi yad'u léegi yaa bi yar mii lañ amoon bi lam duggee nga ne lam yar mi lam yar mi mooy moom de sànniwul léegi bi mu duggee dañoo effacer lan xarfu illa bi te moo doon lan yar mii yaa la woon moo tax boo koy analyser boo koy raab dañ naan majzumun bi xadfi xarfin illati kon nga gis ne bii moom moo gën a moom bu ñëwee lenn lay def xarfu illa bi rek lay effacer bàyyi ci li ci des rama yar mii la woon yar mii lam dugg lam yar mi yad'u lam yad'u yaxsha lam yaxsha walan tarda anka al yahud waa bële walan la woon lan la du lam walan tarda anka al walla ndax boobu lan la woon du boobu mooy bu doon lam la waaw kay lam yaxsha illa allah comme ma ne lam yaxsha walla lan tarda boobu lan la du lam lan tarda ankal yahuudu bu doon lam nag lan danga naan lam tarda waaye bu dee lan nag danga naan tarda léegi kon gis nañu al mudaari'ul marfu' al mu'tal aaxir ak al mansuub ak al majzuum majzuum moo ci gën a moom day ñëw rek effacer xarfu illa bi xuruuf mooy ay jaazim yi bu duggee benn ci ñoom lama ki mbokkam bu boobaa lenn rek ngay def xarfu illa bi rek ngay effacer toog di xaar après boo i'rab nga ne majzumun bi xadfi xarfil illati loolu moo doon li concerné woon tableau yooyu léegi nag mu ne hadha al i'raabu yi fi siyaghi ci nuqtataani huwa hiya anta ana nahnu xaytu yurfacu almudaaricu biddammati wa yunsabu bilfatxati wa yujzamu bissukuuni mu ne hada al iraabu yii nii ñu gis mooy façon iraab yi ñu gisoon almaan bu dee fi'lu mudaari' marfon marfoon biddammati almuqaddarati yépp loolu la fi'lu mudaari' que ça soit waaw la jeexe fi'l mudaari' wala yaa wala alif yooyu yépp da nga naan marfu'un bi dammatil muqaddarati beneen extrémité bi mooy lan mooy majzum bu dee majzum yooyu yépp moom bi hadfi harfil illati la bi nekk nag ci diggante bi mooy mansuub nga xam ne bu dee lam bu dee yaxsha rek bi alif bi bi concerné alif bi boobu lañ naan mansuubun bil fathatil muqaddarati bu dee waaw beeg yaa bi danga naan mansuubun bil fathatil zaahirati léegi nag mu ne la façon i'rab yi mooy yiñ wax ni yajri fi siyaghi taaliya day dox ci yii siyagh siyagh mooy yi ñu tëggee yii nii lay dox mooy bu dee huwa la bu dee huwa dañ koy conjuguer ak huwa ni ñu koy mooy ni ñuy conjuguer bu dee huwa yaxsha par exemple ak hiya mooy pronom personnel yooyu bu dee ñoom ngay conjuguer ak anta ak anaa ak nahnu ci yooyu lay doxe yi ñu wax nii mu ne yur yurfa'u ndax lu tax gis nga yii gisoo ci lan ay hum ndax hum buñ ñëwee rek uuna yi dañuy commencer di ñëw uuna yi di mooy yooyu nga xam day am uuna ak ñaar duel ni yooyu gisoo leen fi ay huma aa yooyu gisoo leen moo tax mu ne yii nii i'rab yi ñu gis day dox ak huwa bu dee huwa mooy sujet bi mais obligé wul muy huwa rek mais boo nee muhammadun te muhammad nekku fi mooy ne c'est la même chose bu ma nee muhammadun yaxsha c'était la même chose ma ne huwa yaxsha ak hiya tamit concerné wul euh, obligé wul mu nekk hiya mën na nekk zaynab mu fi newul ak anta ak ana ak nahnu kon cinq pronoms personnels yi ñooy dox ci yii ñu wax i'rab yi ngi sànk mu ne haythu ba nga xam ne yurfa'u al-mudaari'u ndax yii ñiñ tudd nii seen mudaari' dañ leen di rafaa bi dammati ci damma wa yunsabu te seen mudaari' mooy mudaari'u normal bu ma amoon dahaba dama naan huwa yadhabu hiya tadhabu anta tadhabu ana adhabu nahnu nadhabu nga gis ne yépp dama leen a damma yurfa'u al-mudaari'u bid-dammati mooy seen mudaari' dañ leen di rafaa ci damma wa yunsabu bil-fathati waaye bu doon yi ma wax nii yadhabu dama ci dugal ana lan adhaba laay wax anta lan tadhaba hiya lan tadhaba nahnu lan nadhaba ainsi de suite mu ne wa yunsabu te dañ leen di nasab bu dee naasib dafa dugg seen kanam bil fatxati ci fatxa wa yujzamu te dañ leen di jazam bi sukuni bu ma ne woon ana lam adhab laay wax ndax jaazim moo taxaw ci kanam mu ne comme yooyu pronom personnel yooyu ñoom nii lay doxe mooy bu dee marfon la bil dammati bu dee mansuub bil fatxa dañ leen di nasab ñoom dañ bil fatxati bu dee dañ leen a war a jazam bi sukuni yooyu nag ci la li ñu gis nii di dox ay marfu'un yaxsha marfu'un bi dammatil muqaddara ainsi de suite majzumun lam yaxsha majzumun bi xadfi xarfil illa ci yooyu lay dox mu ne amma afaalul xamsatu kanta afaalul xamsatu af afaalul xamsa euh, balañ ci ñëw nañ liir lim wax ba pare amma afaalul xamsatu fa raf'uha yakunu bi thubuuti nuuni raf'i wa nasbuha wa jazmuha bi xadfihima nuqtataani misl yad'una lan yad'u lam yad'u mu ne amma af'alul xamsa kantaa li ñuy wax al af'alul léegi <laughs> lan lay niroon al asmaul xamsa ay tur lañu woon ñu gisoon ay famun fuudu axun insi axu abun abu yooyu ñooy al asma les tours alors que fii af'alul xamsa léegi nag lan mooy af'alul xamsa af'alul xamsa yële moo doon tur yi nga xam ne juróom lañ lii nag mooy verbe af'al ak asma bokkuñ moo tax jàppal bu baax ndax léeg-léeg nga jaawale leen ndax tem ñu ne asmaul xamsa wala af'alul xamsa yow yow dégluwoo af'al bi xamsa bi rek nga déglu commencé wax jàpp ne asmaul xamsa lañ la wax alors que waxuñ la lool kon af'aalul xamsa lañ la kon al lu xamsatu mooy lan mooy bépp mudaari' boo xamante ni nii dafa taqaloo ci aliful ithnayni mooy alif bi nga xam ne day wane ne ñaar lañ bu ma nee yadribaani huma wala antuma tadribaani wala huma yadribaani loolu xam sa lañ koy tudde ndax lan mooy dañ na ne mooy bépp fi'lu mudaari boo xamante ni dafa taqaloo daa taqaloo ak moom aliful ni mooy alif bi wane ne ñaar ñaar lañ wala waawul jamaati mooy waaw bi nga xam ne day waawal wane ne mbooloo la wala yaa bi nga xam ne mooy yaawu ki may waxal comme anti nga gis ne yii nii mooy pronoms yi ñu waxul gisoon nañu huwa ne ñoom ñoo concerné woon règle bi ñu gisoon sànq sànq ba léegi yii boo gisee mooy lan mooy yi nga xam ne alifu ni mooy ay huma prono personnels yi leen concerné huma ay antuma waawul jamaa ay hum ak antum ak ñooñu yaawul muxaatam mooy anti léegi pour gina ci nañ joxe exemple yoo xamante ni ci al xam sax ngir mu gën a leer lan mooy xam sax bu ko defee mu gën na leer léegi bu ma nee al aamilaani yashtaghilaani c'est comme si mooy ñaari liggéeykat yi de ñoom ñaar ñu ngi ñu ngi boose ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey wala ma ne antuma tashtaghilaani antuma tashtaxilaani jàppal ba léegi gis nga al aamilaani nañ ko remplacer ak huma waxoon naa la ce n'est pas forcé à chaque fois pronom personnel bi mooy ñëw mën naa ne al aamilaani ñaari euh, manee bar de ouvrier yi de yashtaxilaani ñu ngi liggéey ñu ngi euh, góorgóor ñu ngi seen liggéey mën naa ne huma yashtaxilaani antuma tashtaxilaani mën naa ne Moodu wa Ibrahim yéen ñaar ñii tashtaxilaani yéen a ngi liggéey jàppal mooy pronom personnel yi nga xam ne gisuñu ko woon ci cas bu bi kaabu jëkk bi nga xam ne ñoom dañ leen di rafaawe bu dee marfon la bi dammati buñ leen di nasab bil fatxati di leen jazam bil bi sukun yii nag alif gisu alaamilaani ak antuma la lañ bokk yashtari laani antuma tashtari laani comme si huma yashtari laani ak antuma tashtaxi laani nga gis ne alifa boog aliful ithnayni dafa taqaloog lan fi'lu mudari' bi mooy laani alif boobu di xëcc laam bi yéen ñaar ñi fi nekkul ak ñi fi nekk léegi nga ne ma waaw gis naa alif bi nga ma waxoon ne ah, mooy bépp mudari' boo xam ne dafa taq daa taqaloo ak fi'lu mudari' bi aliful ithnayni mooy alif bi wane ne duel la ñaar lañ waaw yashtaghilaani yashtaghilu mooy mu ngi góor góorlu mu ngi liggéey préoccupé wu yashtaghilaani bi ma indee alif bi ko leen di xëcc dé mu na baax na waa léegi waawul jamaa bi nga waxoon nag ma ne par exemple al-ummaalu yashtaghiluuna al-ummaalu euh, mu tudd ouvrier yi liggéeykat yi yashtaghiluuna ñoom de préoccupé woon nañ ñu ngi ne ma ana waawul waaw boobu xëcc lu bi ak antum tashtaghiluna antum ant antum tashtaghiluna mooy fii lan lañ am pluriel hum comme si dama noon hum mooy al-ummalu yashtaghiluna ñu ngi liggéey ak antum yéen ñi man a yéen ñu góor ñi yéen a ngi liggéey waawul jamaa boobu bi ma la waxoon walla al yaa'ul muxaataba mooy yaa bi nga xamante mooy ki may waxal comme anti bu dee jigéen anti tashtari lii na yaa boobu nga xam ne di xëcc laam bi kon waxoon nañ la mooy al asmaul xamsa al af gisoo man sax maa ngi nii di juum ci wax ji al afaalul xamsa la du al asmaa al afaalul xamsa mooy lan mooy bépp verbe boo xam dañ ko conjugué au fi'l mudari verbe boobu taqaloo ak alif boo xam ne day wane ni ñaar lañ comme duel wala waaw boo xam ne day waawul jamaa day mooy nekk ci biiram ci biir verbe bi comme yashtaghil yashtaghilaani bu dee ñaari duel la bu dee bu bari bi yashtaghiluuna wala yaa bi nga xam ne ki may waxal la comme yash tashtaghiluuna yow ku jigéen gi yii nii ñooy bu dee faa'il lañ kon ñoom gis nañu kon li ñu waxoon sànq léegi nag lan mooy seen règle lan mooy règle loolu al asmaul xamsa kon al afaalul xamsa turfa'u léegi règle bi mooy lan mooy léegi nan laay xamee nan lañ koy rafaawe nan lañ koy nasabe ak nan lañ koy jazame kon boo doon ut qaida dama naan la al afaal boo xam ne moom ngay jàpp pour lan la définition de al afaalul xamsa da naan al afaalul xamsa hiya kullu mudaari'in ittasalat bihi alifu thnayni aw waawu jamaatin aw yaau muxaatabatin al af'aalu alxamsatu hiya kullu mudaari'in ittasalat bihi alifu thnayni aw waawul waawu jamaatin alifu thnaynin bu la neexee wala alifu thnayni alifu thnayni waaw alifus nay ni ngay wax aw waawu jamaatin aw yaau muxaatabatin loolu mooy définition al xam xamsa mooy hiya moom kullu bépp mudaari' fi'l mudaari' ittasalat bii boo xam ne dafa taqaloo ak moom alifus ni alif boo xam ne alifu ñaar la duyal aw waawu jamaatin wala waaw boo xam ne pluriel la lay désigner day wane ne lii pluriel la aw yaa u muxaatabatin wala yaa bi nga am day day wane ki may waxal muy ko jigéen ki léegi nag seen àtte mooy nan lañ leen di rafaawe nañ nañ leen comme que xamoon nañ loobu njëkk bi ñoom huwa hiya anta ñoom xamoon nañ nan lañ leen di rafaaweeg nan lañ leen di nasabeeg nan lañ leen di jazame léegi yii mi ngi moom nan lañ leen di nasabe mu ne la nga ne lii ngay wax danga naan al af'alul xamsatu turfa'u bi thubuuti nuuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfi nuuni wala bi hadfiha boo ci wax baax al af'aalu al xamsatu muy verbe yooyu nga xam ne ñooy juróom turfa'u dañ leen di rafaa bi thubuuti nuuni ci nuun bi day intact comme antuma tashtaghilani bu ma dugaloon lan antuma lan tashtari laa bu boobaa du ma dugal nuun bi bu boobaa mooy dama koy lan nasab kon wa tunsabu dañ koy nasab bi xaw harfi nuuni ci effacé gu ñuy effacé waaye bu doon lam laa dugal tamit damay effacé nuun bi kon wa tunsabu wa tujzamu bi harfi nuuni ci nuun bi nga xam ne dañ koy xalaf kon loolu mooy ci gàttal parenthèse ndax euh, am na solo sax ñu dugg ci comme que du ko cité nii rek amal af'alul xamsatu farafuha baax na mu ngi mel ni kon def nañ lan kuuru af'alul xamsa te af'alul xamsa bokkul ci kuur yi mais lu am solo la gis nga ni li tax mu indi ko fii euh, man nag li ma comprendre mooy pourquoi mu indi ko fii te pourtant masuñu koo gis masuñu koo gis ci kuur yi mais mu indi ko sanleeral mooy lan dafa ñëw rek tudd amal af'alul xamsatu fa raf'uha yakunu bi thubuti nuuni raf'i wa nasbuha wa jazmuha bi bi ma wax sànq mais indiwul lan mooy asmaa'ul xamsa alxamsa waaye al af'aalul xamsa waaye gis nañ ko walillaahi alhamdu wal minnatu léegi kon mën nañoo àggale kon mu ne amal af'aalul xamsa kantaa buñ delloo fi ñu jóge woon ci kuuram am amal afaalul xamsa kanta afaalul xamsa bu ma ko laajati nag mooy wax naa la lan la leer na euh, insha allah al afaalul xamsatu kon lan mooy al afaalul xamsa mu ne fa rafuha mu ne mu kanta moom li ma waxoon lay waxaat règle bi fa rafuha li ñu koy rafe li ñu koy rafae yakuunu day nekk bi subuuti nuuni rafe ci desuk des day sax nuun bi day sax antum tashtaghiluuna antuma tashtaghilaani huma yashtaghilaani loolu loolu la mooy dañ koy rafaa bi subuuti nuuni raf'i ci sax gu nuun boo mu xam ne ruunu raf'i di fa nekk wa kooku noonu lañ koy rafaawe waaye wa tuns wa nasbuha kantaa niñ koy nasabe wa jazmoo ak liñ koy jazame nag bi hadfiha mooy ci effacé gi nga xam ne moom lañuy effacé lan nuun bi mu ne exemple bi nga xamante ni mooy niñ koy rafae verbe yad'u la jël daa yad'u mu ne yad'una mooy dañ koo rafaa ndax lan noo ko xame bi su buuti subuuti yi ndax nuun bi dafay intact dafay sax nekk fi léegi nan lañ koy nasabe mu ne boo dugalee boo ko bëggoon nasab nasab yad'una na dangay dugal lan benn wala an nga ne lan yadu lan yad lan yadu yadu na lan yadu lool kon danga naan man dañ koo nasab suubun bi xadfin nuuni waaye boo ko bëggoon a jazam ya kii yadu na danga naan lam yadu moom it kon nga ne majzumun bi xadfi an nuuni léegi nag kon loolu moo doon kuuru tay bi al fi'lul mudaari'ul mu'tal al aaxir léegi nag mu ne la i'raab bala ma laa bàyyi ma wax la naka lañ koy i'raab bi bala nga am problème ak moom mu ne la noon kon ñetti phrase gi yu ma lay i'raabal bu njëkk bi as-saalihu yaxshallaaha as-saalihu ku baax ki de ku baax ku baax yaxshallaaha day ragal yàlla mais ñeme yàlla rek ñeme yàlla moom foo ko gise min alaamatil kufri wa moom ñeme yàlla moom ci màndargaay kéefër la ak mbeewte rek alaamaat alaamaati tuuf ak al kufri wa mooy ñeme yàlla ñeme yàlla nag du taxaw naan dama koo ñeme mooy koo xamante ne nii moom ragalul yàlla ci dara il fen il fen day fen sans sans sans waaye sans aucun remords moom yi yàllay tere na koy def xalaatul ne moom jamono ju nekk yàlla man na koo rey ci bàkkaar bi muy def faale wu ko suuraale wu ko sax amul sax benn poids ci xolam moom kon as-saalihu yaxsha kon loolu lay euh, i'raab mu ne as-saalihu mubtada'un marfu'un bi dammati as-saalihu mubtada la phrase nominale la moo marfu'un dañ ko rafaa bi dammati yaxsha fi'lu mudaari'un marfu'un bi dammati muqaddarati bul fàtte liñ jàng sànq yaxsha kon fi'lun mudaari'un fi'lu mudaari'un la marfuun boo xam ne dañ ko rafaa bi dammatil muqaddara ci damma bi nga xam ne dañ ko wona tale de mu léegi ana ana sujet bi yow yaa koy jëli ndax waxoon naa la mubtada phrase boo xam ne dafa phrase nominale tur bi ngay njëkk a gis du moom mooy sujet bi kon danga naan suwaa nga wax moom li muy wax wala sama lu compliqué la bu dee dafa compliqué nga ne huwa bu dee moom lim def da ngay bind rek huwa damirun mustatirun fa'ilun damir la boo xam ne dafa nëbbatu fa'ilun te mooy sujet wala nga wax man li may wax li nga xam ne man loolu laa miin mooy nga ne yaxsha fi'lu mudari' marfu'un bi dammati al muqaddara wa fa'iluhu te sujet damirun ab damir la mustatirun boo xam ne dafa nëbbu taqdiruhu damirun mustatirun taqdiruhu li ñu koy nattale di huwa mooy huwa soit nga wax bii wala moom nga def lim def huwa bind huwa def deux points damirun mustatirun damir la bu nëbbatu fa'ilun te mooy sujet bi allaha allah boo koy analyser à chaque fois danga naan lafzul jalalati voilà mooy kàddu gi nga xam ne expression bi nga xam ne day tegtale ak moom moom ak màggal la allah maf'ulun bihi la mooy complément d'objet rek man suubun boo xamante ne nii dañ koo nasab bil yi ci fatxa léegi beneen phrase bi muy or bi muy analyser arju an ta'fuwa anni arju njort naa de an ta'fuwa nga nga jéggal anni ci man de nga jéggal ma léegi lan lay analyser arju an ta'fuwa ñaar yooyu rek lay analyser léegi bu njëkk bi kon arju mu ne fi'lu muda fi'lun mudaari'un la fi'lu mudaari'un marfu'un bi dammatil muqaddarati moom fi'lu mudaari'un la boo xamante ne nii marfu'un dañ koo rafaa bi dammatil muqaddarati ci damm bi nga xamante ne nii dañ koo nattale dee léegi ana ana sujet bi yaa koy chercher soit nga def lim def bind ana arju kan mooy yaakaar man ana ñaari tomb damirun moom mooy damir bi mustat pronom personnel bi mustatirun dafa nëbbatu fa'ilun te mooy sujet bi wala nga wax man li may wax wa fa arju fi'lun mudari'un marfu'un bi dammati muqaddara wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu ana léegi an moo ci tegu arju an an naasib wala nga ne minan nawaasib moom ci naasib yi la bokk yi nasab yooyu duñ ci ñëwaat gisoon nañ ko ta'fuwa moo ci tegu nga ne fi'lun mudari'un mansubun bil fathati moom dañ jarul nga ciy boole ak zahirati loolu da koo waxoon ndax contexte bañ newoon mais da nga naan fi'lun mudari'un moom de ta'fuwa fi'lun mudari'un mansubun moo xam ne dañ koo nasab bil fathati ci fatha ta'fuwa léegi kooku ana sujet moom yaa koy jëli bu la neexee nga def li wax nga jéggal kan mooy jéggal waa ji yow nga jéggal ma nga na ngay anta deux points damirun damir la pronom personnel la boo xam ne dafa nëbbatu fa'ilun te wala nga wax man li may wax temps fois bi nga ko waxee bari nga ne wa fa'iluhu te moom sujet damirun ab damir la mustatirun boo xamante ne dafa nëbbu taqdiruhu li ñu koy nattalee di anta mooy yow léegi deneen phrase bi in tusalli li ma'aka in tusalli booy julli rek usalli ma'aka ma julleeg yow comme si koo xam ne da nga ñëw fekk ko mu am lu muy def nga ne ko sawaay julli jot na de mu ne la may mu ma pare tuuti rek mu ne ko boo paree rek boo julli rek ma jullee yow mu ne la baax na in tusalli boo jullee lool charte la ak jawaabu chart in tusalli boo jullee rek usalli maaka ma jullee yow in li mooy phrase charte ya bi lii tontu charte bi jawaabu charte mooy usalli maaka léegi kon in ak tusalli usalli ñoo ci nekk en rouge in tusalli li moo ci nekk en rouge nga ne in jazimun li fi'layni wala rek nga ne jazim jazim la li fi'layni wala li ñàkk fi'layni loolu mën nga ko baña wax wax in tusalli kon in jazim wala jazimun li fi'layni li mooy chart bi ma doon wax chartun wala shartun bi tamit bu la neexee nga bañ koo xam mais moom def na ko shartun fi'lun mudari'un majzumun fi'lu mudari' la majzumun boo xam ne dañ koo jasam bi hadfi ci effacé gu ñu effacé xarf illa bi salla yusalli dugg mu dindi yaa bàyyi fa libi in tusalli moo tax mu ne kon fi'lu mudari' la majzumun boo xam ne dañ koo jazam comme in jaa ci jaazimi la bokk dañ koo jazam nan lañ ko jazam bi hadfi xarfil illati waxoon nañ la moom jazam moom buy jazam day effacer xarfin illa bi kon loolu la léegi ana sujet nga ne anta deux points damirun mustatirun fa'ilun damir la boo xam ne dafa nëbbatu te mooy fa'il bi wala nga wax man li may wax wa fa'iluhu tusalli mooy tusalli fa'ilam sujet damirun damir la mustatirun boo xam ne dafa nëbboo taqdiruhu liñ koy nettale mooy anta mooy yow usalli mooy jawaabu chart mooy tontu bi lii tontu charte boo jullee condition bi ma teg boo jullee rek mu julli kon jawaabu chart yi neenaan la nag man nga ko cee bañ a def fi'lu fi'lun mudari'an fi'lun mudari'an la mooy verbe usalli fi'lu mudari'an majzumun bi hadfi harfil illati moom ndax lan in day nekk jaazim li fi'layni ñaari fi'la lay jasam jazam na bu njëkk bi il faut kon mu jazam bi ci tegu usalli usalli la woon bi in duggee ñu dindi yaa boobu di xarf illa bi mu des usalli kon danga naan fi'lu mudari' majzumun boo xam ne dañ koo jazam bi hasfi harfin illati ci effacé gu ñu effacé harfu illa bi dee léegi ana ana sujet mu def ana deux points damirun mustatirun fa'il ana mooy damir mustatir bi nëbbatu fa'il mooy sujet bi wala nga wax te di may wax nga ne kon usalli di nga analyser usalli nga ne wax wa fa'iluhu a sujet damirun ab damir la de pronom la mustatirun boo xamante ne nii pronom personnel mustatirun boo xamante ne nii dafa nëbbatu de dafa sutur la wu de dafa nëbbatu taqdiruhu li ñu koy li ñu koy nattali mooy ana mooy man léegi loolu mooy analyse léegi mu ne tamrinaani pour jeexal ñaari tamrin ñaari exercice aslihil af'al allati bayna qawsayni wadbut ma fi axiriha aslih wala aslihil af'al allati bayna qawsayni wadbut ma fi axiriha yéwénalal al af'ala aslih yéwénalal al af'ala verbe allati yi nga xam ne bayna qawsayni dañoo nekk entre parenthèses wadbut ta nga maas ma ma fi axiriha li nekk ci fin bi léegi phrase bu njëkk baa ngi araadallahu an entre parenthèses bayna qawsayni yahdi ya daal bi ak yaa bu am ñaari tomb ma nee yaa rek jeex na bu dee aliful maxsuura naa wax bu dee yaa bu amul ñaari tomb bu aliful maksuura mooy li ma waxoon laay wax kon araadallahu an entre parenthèses yah daal bi tegu ci après haa bi ak yaa bi tegu yaa bu tegu ci daal boobu yaa bu ab yaa léegi nga tëjaat parenthèse bi kon loolu moom ngay lan moom ngay yéwinal ba pare maas bu dee war ngaa maas fin yi annaasa fa arsala rasulahu li li annaasa fa arsala rasulahu li entre parenthèse yadd yadd ayin bi tegu ci ak waaw ak waaw bu bi nga xam ne moo taqaloog ayin bi yadd ayin bi tegu ci ak waaw bi taqaloog waaw ak ayin bi ayin bi waaw bi tegu ci ayin beeg waaw bi nga war leen a maas ba pare bu dee da ngaa war a maas li ci nga war leen a waaw yéwénal ba pare maas bu dee danga nga koo war a yéwénal maas nga def ko après loolu hum tegu ci hum bil xikmati hum bil xikmati loolu mooy yàlla dafa araadallahu an apprente parenté yah daabeeg yaa bi annaasa fa arsala rasulahu li après entre parenthèses yadd ayin waaw bi hum bil xikmati loolu mooy yàlla dafa namm gindi nit ñi bam nammee de gindi nit ñi lan def dafa yónni ndawam yi muy yonentaam yi aleyhimu salaatu wassalaam ngir ñu woo nit ñi ci sagesse jaare ko ci sagesse léegi bi ci tegu kon non seulement da ngay li ci entre yi waaye nga maas li nekk ci fin yi ndax ndax lan ndax xam nga maas bi dañ naan la daal ak kii yaa xool nan ngay yéwénal ak nan ngay maas beneen phrase bi al muslimu entre parenthèses yar yar daad bi daad boobu ak yaa ak alif maqsura daad daad ak alif daad bi ak alif maqsura ñoo ci tegu yar daad ak alif maqsura léegi nga tëj parenthèse bil xaqi walan walan entre yas ayin tegu ci ak alif maqsuura ayin ak alif maqsuura fi sharri fi sharri al muslimu entre parenthèse yar bi ak yaa bi nga war leena yéwénal wala nooy yaay nooy def bil xaqi walan entre yas ayin bi ak yaa bi tegu ci nga war leena tamit defar yéwénal fi sharri mooy jullit daa war di gërëm lu baax te du dox ci lu bon dox mukk dox nag tekkiwul nag jël say tànk rek di dox mën nga toog fii di lëbëje dëkk bi yor sa téléphone wala sa internet di lëbëje yooyu yépp benn la ci voilà wala jël say pion teg leen ci dëkk bi ñuy yàqal sa ñu lay ñuy yàq dëkk bi yow nga toog di di di naan ataayaaka bolot aka seetaan film yaa ci yem aka cate yéena yem jullit du def lool léegi bi ci tegu man man entre parenthèses yadd ayin bi ak waaw bi tegu ci nga war leen yéwénal tamaas li nekk ci fin bi ilal xayri entre parenthèses yàbb xayin bi raa xayin raa raa ak yaa ak yaa bi nga war leen a maas kon yàbb xaay xaa xaa xaayin boobu ak lan ak yaa bi nga war leen a maas nafaa xay na moo naan nafaa nafai xayrihi kon man entre parenthèse yadd ayin bi tegu ci ak waaw bi nga tëjaat parenthèse bi yooyu nga war a yéwénal maas ilal xayri yàbb xayin bi ak yaa bi nga war leen a maas nafa ghayrihi lool mooy lan képp koo xam ne day woote képp ko woote jëme ci lu baax de moom day sàkku njariñu keneen ku dul moom ku dul boppam léegi bi ci bi mujj laa entre parenthèses haa bi ak bi ak alif maqsuura haa bi ak alif maqsuura tegu ci nga war leen a yëwénal nga war a yëwénal li nekk entre parenthèses te maas leen bu dang leen di maas anil maaruufi an al maaruufi anil maaruufi laa entre tan haa bi ak alif maqsuura bi anil maaruufi mooy bul tere njekk dernier exercice bi mu ne enrib ma lawnu ahmar i'rabal li nekk en rouge ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim faman yuridi llaahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islaam faman yurid képp koo xamante ne nii nam mën a te azza wa an yahdiyahu mu jubal ko day day day ubbi day leeral sadrahu dëndëm lil islaami ci lislaam xol boo xam ne dafa yàlla bëgg gindi boroom torche l'islam lay jël ne ko ci ràyyi yi mu leer naññ kenn mënatu ci dara léegi lan moo ci nekk en rouge yuridi faman yuridillahu yuridi moo ci nekk en rouge ak yahdiyahu yashrah yahdiyahu yashrah yahdiyahu yashrah beneen bi man a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhal laziina aamanu ittaqullaha wa aaminu bi rasuulihi ittaqullaha wa aaminu bi rasuulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi yaa ayyuhal laziina ca suuratul hadiid yaa ayyuhal ladina aamanu yéeyéen ñi ngeen xam ne dangeen a gëm ittaqu ragal leen allah azza wa jalla suñu boroom subhaanahu wa taala wa aaminu te na gëm de rasuulihi ci ndawam bii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko defee de moom yootikum dina leen jox kiflay ni ñaari ñaari mbir de ñaari wàll de dina leen jox ñaari mbir de min rahmatihi mooy seen àddina dina baax waaye seen allaaxirat bi dina baax min rahmatihi loolu lépp bàyyee koo ci yërmandeem gu yaatu gi nga xam ne amul fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem analan moo ci nekk en rouge mu ne ittaqu moom ngay analyser ak yuuti yuuti lay yuutikum kif lay ni ak ittaqu ñoo ci nekk en rouge loolu la ñuy analyser pour bii di ñëw loolu moo doon kuuru tay bi